أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم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 bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu wax ci ci biir tawaaf ñu gisoon ne lu dagan la comme ni nga xam ne noonu lañu gisoon hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi muy wax na anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marra wa huwa yatuufu bil kaaba bi insanin rabata yadahu ila insanin bi sayrin aw bi xaytin aw bi shay'in ghayri dhalik fa qata'ahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi thumma qaala qudhu bi yadihi ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf romb fekk mu nekkoon ci ta di tawaaf kaaba gi mu romb waajoo xamante ne dafa euh, takkoon dafa yeewoon lox euh, euh, loxoom ci beneen nit maanaam ci ab goj wala mu yeew ko ci buum wala boog ci leneen lu nuroog loola lu dul loola yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dog ko ba noppi daan ne ko kudhu bi yadi maanaam wommat ko ak ci sa ci loxo ci loxoom maanaam kon loolu day tegtale li nga xamante ne ne kon wax ji yàqul euh, yàqul euh, euh, tawaaf bi waaye loolu tamit ci ay chart rek lay dawe comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisoon suñu détail bi weesu gisoon nañ ci tamit baabun iza ra'a sayran aw shay'an yukrahu boo xamante ne gisee loo xamante ne a xeetu goj la wala boog Euh, dara lu loo xam ne def na ko sib ci tawaaf bi daf koy dagg ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas boobu radiyallahu anhuma mi nga xam ne dafa wax ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan yatuufu bil ka'bati bi zimamin aw ghayrihi fa qata'a ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis benn waay yoo xamante ne da doon tawaaf ci kaaba gi ànd ak got mu wala wala leneen lu ko nuru mu daal di koy dog gisoon nañ ci baabun laa yatuufu bil bayti uryaanun wala yahujju mushrik ne bunt bi nga xam ne mooy wax ne kaaba gi néeg bi kenn du ko tawaaf fekk dangaa rafle naka noonu eh, ab boo aju bokkaalekatu yàlla du eh, aj maanaam du aj kaaba gi mi nga xamante ne tamit noonu eh, noonu lañ ko gisoon tamit ci hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mu ne a Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu moom bi ko yenente bi sallallahu alayhi wa yabale maam jiitale ci ajji moom daf kaa yabal euh, ne ko euh, maam ci bisub euh, yawmal nahr maanaam bisub tabaski gi ci mbooloo mu daal di war a woote daal ne ala laa yahujju ba'da al-'aam mushrikun wala yatuufu bil bayti 'uryaan mais ala waawi ala rek baat boobu la ne Euh, ki nga xamante ginnaaw at bii ab bokkaalekatu yàlla du fi ajati te it euh, ki nga kër néeg bi tamit kenn doon ko tawaafati fekk da ngaa rafle gisoon nañ tamit ba bu ne wax waqafa fi tawaaf bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci nit ki bu fekkee ne dafa taxaw ci tawaaf bi ñu gisoon fi mais maanaam masala boobu moom mooy masalatu euh, muwalaatul aswaab maanaam ni borom koo xam ne noonu la siiwee ci borom koo xam yi rahmatullah alayhim mooy masalay euh, toftale euh, euh, maanaam wëru ak maanaam tawaaf bu juróom-ñaari gisoon nañ ci li nga xamante ne moom moo ci wuutey boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu gisoon ci xaj waxu moom Ata ibn Abi Rabah rahimahullahu taala bi nga xamante ne dafa wax fii man yatuufu fa tuqaamu salaatu aw yudfa'u an makaanihi mu ne idaa sallama yarji'u ilaa haythu quti'a alayhi Euh, maanaam ne euh, bu fekkee maanaam ci ki nga mbiru ki nga xamante ne dafay tawaaf ba pare fekk ñu taxawal julli wala boog ñu jañ ko yóbbu ko ci beneen place bu bokkut ak fi mu ne maanaam mooy heure julli jot na mën mënta jullee fii waaye dañ ni ko asaay ah, il faut nga puus il faut nga puus parce que julli dafa jot wala yu mel noonu wala boog mu mu war a sàppe foo xamante ne sàppe bi dañ ko war a dox mu taxawee neneen mu ne su sëlmalee rek day dellu place daal di daal di wër te loolu tamit gisoon nañ ne ah, maanaam gisoon nañu wuute yi ci borom xam-xam yi woon rahmatullah alayhim ci sart yi nga xamante ne moom moo ci aju ci maanaam julli ak ci lu julli te wax bi mel ni gisoon nañ Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ak Seydina Abdurrahman ibn Abu Bakr as ñoom ñu daal di koy wax maanaam te eh, lii te eh, lii nii eh, maanaam bunt bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indiwu fi hadithul musnad maanaam xadis bu jokkal ngir ni amul benn xadis boo xamante ne dafa remplir ay conditions am loolu moom moo tax indiwu ko léegi nag mu daan ne baabul salla nabiyu sallallahu alayhi wa sallam li subuhihi rak'atayn maanaam baabul bunte ngi lu muy mu ne salla julli na annabi bi sallallahu alayhi wa sallam li subuhihi ngir juróom ñaari wërëngalam rak'atayn ñaari rakka maanaam saa yoo jullee maanaam da war a julli ñaari rakka fii mu wax ko ne askanale ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ngir ne imam al-Bukhari daiman rahimahullah daf lay faral daf lay wan ne maanaam mbir mi moom faw ñu delloo ko ci ne bi sallallahu alayhi wa nii la doon def wala boog wax ji ñu delloo waat ko ci alquran maanaam moom daiman boo xoolee ay maanaam xatta li muy nosee buntum sax da ngay gis bunt bi du ko nosee comme ni borom xam-xam fiqh yi di faral di nosee seen ay bunt maanaam moom buy tudd daf koy delloo tout le temps ci baat boo xamante ne dafa sax ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wala mu nekk baat bu nekk ci alquran maanaam loolu nag day tekk la ne maanaam li nga xamante ne noonu lay tànnee xataa ay baat yi nga xam ne moom lay jëfandikoo sax maanaam day taamu baat bu nekk ci alquran baat bu ci nekkul muy taamu baat ak do wax joo xamante ne dafa nekk ci sunna que bu ci nekkul maanaam fii tam loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy ne julli bi yeneen tamit sallallahu alayhi wasallam julli maanaam mooy daf ñu yóbbu ci masala bi nga xamante ne moom mooy ndax maanaam ñaari rakka maanaam mooy ar rakatay ar rakataani ba'da tawaaf maanaam ñaari rakka yi nga xam ne ñoom ñooy am ginnaaw tawaaf maanaam loolu lan moom mooy seen àtte maanaam ak ndax maanaam tawaaf da mën naay def di def di tawaaf rek di tawaaf di tawaaf di tawaaf di tawaaf kese maanaam loolu tamit moom mooy masala boobu léegi nag mi nga xamante ni mooy la borom xam-xam yi dëppoo mooy ne saa yu ñu tawaafee maanaam soo bëggee mën nga tawaaf maanaam maanaam yoo lu la neex ci tawaaf loolu mën na la mën nga koo def loolu lu la neex waaye charte bi mooy saa yoo tawaafee juróom-ñaari yoon kaaba gi nga daal di dem julli ji ñaari rakka su ñëwaatee nga tawaafaat ñëw juróom-ñaari yoon demaat ñaari rakka soo paree nga defaat tawaafaat ñaari yoon dem julli ñaari rakka maanaam loolu bu la neexee nga doxal waaye boole lépp comme vingt et un fois noonu rek sans julli ñaar rakka moom loolu borom boo xam ne rahmatullah dañ koy bañ maanaam loolu maanaam moom lay leeral fii beneen bi ci des moom mooy actes ñaari rakka yooyu la maanaam ndax dafa war wala boog sunna la loolu tamit borom boo xam ne dañ koy wuute rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha o uh, hanafiyya yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne dafa war maanaam ñoom wujub maanaam waajib la maanaam loolu moom mooy lan mooy ne ci xanafi yi maanaam bu fekkente ne da ngaa julli da ngaa tawaaf te julliwuloo maanaam ñaar rakka yooyu bu boobaa yow da nga war a leen di deret maanaam noon nga koy réparer amma li nga xamante da war a tuur deret boobu maanaam noonu nga koy réparer amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u Shafi'i ak Hanabila rahmatullah am ñoom dañoo jàpp ne sunna la fuqaha u Maliki rahmatullah alayhim nag ñoom dañoo am teqantal dafa am d'abord teqantal boo xamante ne dañ ñoom ci seen biir maanaam dañ koo am moom mooy Euh, bu njëkk bi moom mooy lu ëpp ci ñoom dañoo jàpp ne maanaam euh, maanaam ñoom dañoo dëppoo ak Hanafi ak Shafi'i rahmatullahi alayhim ci yi nga xamante ne du tawaafu du tawaafu farata maanaam comme tawaaf bépp tawaaf boo xamante ne du farata wala bu du bu war maanaam ñoom tawaaf boobu dañ naan la euh, soo ko defee julli ñaari rakkaay warul comme maanaam day topp àtte day topp rek àtte yi tawaaf bi ci boppam. mais bu fekkente ne nag tawaaf bi dafa war foofu la ñu wuutee ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, li li gën a siiw ci mazhab bi nag mooy ne tawaaful rukn mooy tawaaf bi nga xam ne mooy kenn ci ak te mooy tawaaful ifada boobu moom dafa war maanaam boo ko defee sax day jul ñaar rakka moom loolu moom kenn du la may maanaam nga toog naan sunna la maanaam faaw da jul ñaar rakka beneen bi ci res moom mooy soo defee tawaaful bu dee Euh, euh, yeneen maanaam euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñenn am na nag comme imam ad-Dasuqi imam al-Khattab ñoom rahmatullah ci fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañu ne loolu sunna la maanaam ñoom dañ cee topp mazhabu Shafi'i Hanabila rahmatullah alayhim waaye ala kulli haal li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku te yelloowul ab jullit di ko bàyyi mooy xam ne yenente bi kat sallallahu alayhi wasallam moom nii la ko daan defe te lii la ci digle te nii la ko daan naka noonu borom xam bi dëppoo ci ne lii mooy li jaaru nga di ko bàyyi maanaam bàyyi ko noonu rek ci sa tey bakkan loolu moom euh, jullit bu xel la du ko def moom lay wax ni wa qaala Naafi' maanaam Naafi' moom dafa ne kaana ibn Umar am sayyidna Abdullah ibn Umar nekkoon na yu salli doon julli li kulli subu'in ñeel maanaam juróom-ñaari euh, wër ju ne rak'atayni na Ismaa'il moom dafa ne qultu li Zuhri dama laaj Zuhri ne ko inna ataa naka ataa maanaam ibn Abi Rabah yaqul da doon wax naan tujzi'uhu doon na ko doy al maktubatu maanaam julli farata min min rak'atay tawaaf ci rakkay tawaaf loolu tamit beneen masala la maanaam moom mooy ataa ibn Abi Rabah moom daf ne ñaari maanaam nit ki bu ñëwee di tawaaf euh, bu tawaafee ba pare bu fekkente ne ci saa si dañoo woote nodd ne dañuy julli maanaam ñaar maanaam julli farata googu doy na ko pour julli tawaf maanaam comme ni nga xamante ne nit ki su duggisee ci jumaa ji wala ci jàkka ji ñuy taxawal julli maanaam moom mën na yéene wala ñaari rakka nuyu jàkka ji mu waroon a def mu dugalaale yéene boobu ci biir julli farata bi bu ko defee day am yoolu bu julli farata ba pare am yoolu bu julli ñaari rakka yi mooy moom la ñuy wax maanaam mas'alatul indiraj maanaam mooy indi indiraj niyyat maanaam mooy euh, nga yéene dara ba pare ci mbir yu bari bari maanaam mu amandoo comme masalan nit ki dafa jàpp ba pare war a julli ñaari rakkaay ku jàpp ba pare ba pare mu dugg ci biir jàkka war a julli ñaari rakkaay nuyu jàkka ji ba pare mu bëgg ba pare mu ñëw fekk ñuy julli farata maanaam day daal di yéene walla lépp ci biir maanaam loolu bu ko defee day day am yoolu ku julli farata am yoolu ku julli ñaari rakkaay ginnaaw bi maanaam nuyu jàkka ji am yoolu ku julli ñaari rakkaay ginnaaw ba nga jàpp ba pare lépp ngi dugalal loolu yéene am solo maanaam alors que ki ñëw maanaam kon ñaari nit mën nañoo jullee doo kii am yoolu ku julli farata kese kii am yoolu ku julli farata boole ci yoolu ku jàpp ba pare julli ñaar rakka boole ci yoolu ku kii nuyu jàkka ji maanaam parce que daa yéene moom nag loolu la doon wax ne bu dee ci tawaaf saaba gi mën naa ne loolu nag mooy mësabu Shafi'i rahmatullahi alayhi maanaam fuqaha Shafi'i rahmatullahi ñoom dañoo jàpp ne loolu dana doy maanaam comme di Ata Ah, yaqul mais imam az-Zuhri moom dafa wax ne euh, ma euh, ma fa qaala moom dafa wax ne as-sunnatu afdal maanaam ñaari rakkaay sunna yooyu moo gën maanaam mooy ñaari rakkaay yi nga xam ne loolu moom moo gën mu ne lu tax mu ne lam yattu fi nabi yeneen bi da mësuta tawaaf sallallahu alayhi wa sallam subu am juróom-ñaari euh, rakka juróom-ñaari tawaaf kat mukk illaa lolu salla julli na rakkaatay ñaari rakka comme yeneen bi sallallahu alayhi wa ko def loolu nag moo gën te loolu moom mooy mazhabu voilà maanaam xanafi yi maliki euh, ak xanaabila rahmatullah alayhi mooy lan mooy ne su may julli maanaam ñaari raakaay tawaaf yi du ma ñaari maanaam julli farata du ma doy maanaam bu ma jullee julli farata ba pare naa ci tegaat yeneen julli maanaam farata bi nag moom moo moom moo gën a teew mais ginnaaw gi nag ma daal di teg ñaari raakaay yi nga xam te ne ñoom ñaari raakaay tawaaf maanaam ngir ne loolu nag daa iman moom mooy li gën te loolu moom moo gën a sàmmonte sunna ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam musul def waaw loolu moom mooy li nga xam ne moom moo tax mu ne mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathanaa Qutayba ibn Sa'iid te moom mooy Qutayba ibn Sa'iid ibn al-Jamii' al-Mutarrif hmm? ibn Abdullah as-Saqafi Abu Rajaa al-Baghlaani al-Balkhi rahimahullahu ta'aala nekk euh, euh, waaw maam imaam mag ba mu ne qaala haddathanaa euh, Sufyaan te moom mooy ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala moom voilà moom gis nañ ko gisati ko ci. Euh, moom ma euh, ci euh, ci téere bi maanaam moom comme at maanaam moom comme lañ ko gisee woon aj na juróom-ñaar fukki yoon ci dundam an amran te moom mooy ibnu dinaar al-Makki yi mooy borom xam fiqh bu mag boobu ma naka noonu la nekk borom xam hadis ak waa tasawuf gi jëfandikoo bu baax maam li ngir siiw gim siiw ci dëddu àdduna mu ne qaala sa al naa siiw laaj nañ ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ay yaqaw ndax dana rot góor gi ala imraatihi ci euh, soxnaam fil umra ci ci umra qabla lu jiitu an yatuufa muy tawaaf bayna safa diggante safa wal marwa ak marwa maanaam est-ce góor gi am na droit maanaam daal di jote ak soxnaam su fekkente ne dafa dafa euh, tawaaf kaaba gi ba pare laataa muy def maanaam dafa nekk ci umra laataa muy def lan dox diggante safa ak Marwa qaala mu ne qadima ñëw na rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam fa mu daal ci néeg bi sab'an juróom-ñaari yoon summa topp mu daal di julli xalfal maqaami ginnaaw maqaami Ibrahima rakkaatay na ñaari rakkaat wa taafa mu daal di tawaaf bayna Safa diggante Safa wal Marwa ak Marwa maanaam doo ko simmeeku bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est moom moom umra noonu la ko doon defee ñun loolu la ñu maanaam gis laaj bi laaj bi mooy est-ce lii dagan na tontu bi mooy yeneen bi lii la def sallallahu alayhi maanaam loolu moom mooy moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy dëgg-dëgg yoon bi yoon bi jub maanaam moo tax mu teg ci ne waqaala mu teg ci ne moom seen Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu teg ci ne laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasana maanaam comme ni ko alquran wax laqad giñ naa ne dëgg-dëgg kaana nekk na lakum ñeel leen fii rasulillahi ci yeneen yàlla bi kese sallallahu maanaam bu jiitu loolu maanaam bu ne woon laqad kaana lakum uswatun hasanatun fii rasulillahi wax ji dana dëgg maanaam ne yeneen bi la ci loolu li muy tekk mooy moom royukaay la mais keneen mën na ne royukaay mais fii nii li mu wax mooy moom kese mooy royukaay maanaam ci kaw loolu kon maanaam uswatun hasana mooy royukaay bu rafet képp ku mën a nekk royukaay en fait c'est parce que dañ naan rek moom day yeneen bi sallallahu la def royukaay moo tax. maanaam ñu to ñu ñu def ko royukaay waaye daa iman euh, euh, su su yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom rek la ko saxal waaye bi muy wax ci maam Ibrahima alayhi salaam ak ñu ànd ak moom daf ni laqad kaana lakum euh, uswatun hasanatun fii Ibrahima maanaam royukaay bu rafet nekk na ci Ibrahima alayhi salaam ak àndoon ak moom te maanaam ñooñu moom dafa ni royukaay maanaam foofu bu boobaa da ko jiital ne. royukaay bu rafet am jël ko ci moom Ibrahima alayhi salaam ak ña toppoon ak moom maanaam kon loolu li ñu tekki mooy ñooñu dañuy nekk ay royukaay mais royukaay dëgg bi nga xamante ne mooy royukaayu royukaay te lépp ci moom rek la dellu te mooy cosaan te boo amee cosaan boobu mënoo warutoo mën a dem wuti ji leneen te loolu beneen maanaam fondement la maanaam fondement la ci kuy soobu ci yoonu yàlla maanaam mooy lan mooy su ma amee cosaan bi maanaam origine ma dem di li euh, ci kii bi maanaam fals fals copie bi voilà maanaam du ma dem wuti copie origine su ma ko xasee am rek jeex na voilà loolu moom mooy li nga xamante ne mooy mooy mooy kii euh, euh, loolu loolu kii la kii la ci yenente bi sallallahu moo tax ku mën am par exemple moo tax xataa ku mën a am par exemple di gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam di ko mën a laaj ay question mu lay tontu nga koy laaj nan ngay doxalee nan ngay def ak yooyu mu lay tontu ku mën a am loolu jaratul ngay wuti dara téere yi doyeetul dara téere yi maanaam doyatoo dara yeneen ci des léegi ku munul am loolu nag léegi da ngay rabaatru ci téere yi wala ci ñi nga xamante ne maanaam mbir mi noonu la demee voilà euh, kon li tax imaam al indi ko nag rahimahullah moom mooy buntu bi maanaam mooy wax ji mooy nag mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom li la def ginnaaw ñaar rakkaay yu ne maanaam ginnaaw tabax bu nekk juróom-ñaar yoon yi ñaari rakkaay yu julli voilà te moom day na leen roykaay waaw dégg nga mu ne kon xadis bi kon eh, gisoon nañ ko xadis numéro trois cent euh, quatre-vingt-quinze euh, te moom moo nekkoon ci kitaabu salaat mooy baabu qawlillahi taala wattaxizu min maqaami ibrahima musalla maanaam ci buntu boobu <coughs> euh, buntu bi mu doon leerale waxu borom bi subhaanahu wa taala dinañ ko gis insha allahu taala ci xadis numéro mille six cent vingt-sept ak mille six cent quarante-cinq mille six cent quarante-sept mille sept cent soixante cent 93 imam Muslim na ko hadith numéro 1234 1261 imam Abu Dawud na ko hadith numéro 1893 imam An-Nasa'i na ko hadith numéro 2930 2941 2960 ak 2966 imam Ibn Majah na ko hadith numéro 2959 imam Ahmad na ko euh, moom euh, juróom ñeenti yoon la ko indi rahimahullahu ta'ala maam kon ñu gis ne hadith bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom solo nañ ko moom def imam At-Tirmidhi ah, rahimahullahu al mu ne baabu man lam yaqrub al kaabata wa lam yatuf hatta yakhruja ila arafa wa yarji'u ba'da at-tawaaf al awwal baabu buntu man ka nga xamante ne lam yaqrub jegewul al kaabata kaaba ge euh, baabu buntu man ka nga xamante ne lam yaqrub jegewul al kaabata kaaba ge wa lam yatuf te tawaaful hatta mbete yakhruja mu génn ila arafa ci arafa bi am mu daal di dellu ba'da tawaaf al-awwal ginnaaw tawaaf bu njëkk bi maanaam loolu mooy lan mooy su fekkente ne euh, euh, maanaam tawaaf loo maanaam ginnaaw bi nga ñëwee maanaam def tawaaful bi nga demee commencé dox say affaire ak say aj ak yooyu yëpp maanaam dellu si waatoo ci kaaba bi ba def li nga xamante ne moom mooy ay tawaafu naafila loolu la ci jublu rek maanaam moom mu nekk ba'da tawaaful awwal te moom mooy tawaaful qudum ginnaaw tawaaf bu njëkk bi te moom mooy tawaaf bi ngay def boo boo ci yegsee kon nga xam ne da génn dem arafa boo jugee arafa nga xam ne ne ak maanaam jamono jooju lay nekkee lu maanaam li nga xam te ne maanaam lii yëpp faaw day tegaloo maanaam nga dem fa ba boo ko jugee ba jugee Muzdalifa maanaam nga dem Minaan maanaam ci ngay ñëwaatee dellu si waat dooga tawaaf tawaaful ifaada maanaam loolu nag ci diggante boobu yëpp bu fekkente ne ba nga njëkkee yegg ci Makka maanaam diggante boobu yëpp tawaafoo ci maanaam loolu lay wax ne dara aayu ci maanaam la bëgg a wax rek ne garawul quoi maanaam kenn du ne la wala lu tax nga lañ toog fii temps bi yëpp tawaafuloo tawa defoo maanaam di nga def garaaw na déedéet la bëgg a wax maanaam moo tax mu tuddee ko noonu mu ne qaala bi isnaadil muttasil fi awwal kitaab la haddathana Muhammad ibn Bakr te moom mooy al-Muqaddami rahimahullahu ta'ala moom gisoon nañ ko mu ne qaala haddathana Fudayl te moom mooy ibn Sulaymaan an-Namiri rahimahullahu ta'ala Abu Sulaymaan di waa Basra génnaat euh, na 183e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci hmm? Hmm. ah waaw wasa'altu Jaabir wax nga dëgg jazaakumullaahu xayran voilà jazaakumullaahu xayran mu ne qaala qaala maanaam Euh, ki nga xam ne moom moo wax fii moom mooy Amru ibn Dinar maanaam euh, jazakumullahu khairan maanaam euh, Amru ibn Dinar bi mu laaj yeneen bi bi mu laajee Seydina Abdullah ibn Umar mu laaj ko ah lan ngay def maanaam boobu ne ko ah, yeneen bi lii la def sallallahu alayhi wasallam nee na ba tegal ko ci aaya ba maanaam ne dëgg-dëgg ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rek doy na leen ci royukaay mu nee na wasaaltu ma laaj Jaabir ibn Abdullah ibn Ansari radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu fa qaala mu ne ko laa yaqrubu bu mu jege imra'atuhu soxnaam hatta meta yatuufa mu daal di tawaaf maanaam li mu bëgg wax mooy mu dox bay na bay na Safa diggante Safa al Marwa ak Marwa maanaam mu dem dellu si baagante wala tawaaf fii bàggante lay teg maanaam mu baagante diggante Safa ak Marwa bu ko defee ba noppi ci lay dooga maanaam mu mën a simmeeku ah maanaam euh, bu fekkente ne te loolu mooy sartu bu fekkente ne dafay umra wala boog mu nekk ci ak waaye muy def sama tool maanaam loolu moom mooy charte bi su fekkente ne deful loolu moom maanaam dara du ko ci dagal dégg nga kon loolu mooy li nga xamante ne moom la jub léegi kon nag ñu gis léegi kon baabu man la yaqrab al kaabata wa lam yatuf hatta yakhruja ila wa yarji'u ba'da tawaaf al awwal buntu man ki nga xam ne lam yaqrab jegewul al kaabata kaaba gi wa lam yatuf tawaaf hatta mata yakhruja mu génn ila arafa ci bu bi te moom mooy tawaaf maanaam mooy ki nga xamante ne kon euh, deful benn euh, jul benn tawaaf naafila ginnaaw bi nga xam ne def na tawaaful qudum diggante tawaaf boobu ak tawaaful ifaada maanaam boobu noonu deful benn naafila ci tawaaf kooku la wax maanaam kooku la mu def amul lenn loo xamante ne euh, lu aay la ci li nga xamante ne moom la def loolu moom moo tax imam Bukhari rahimahullahu taala indi ko mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab la haddathana Muhammad ibn Abi Bakr moom mooy al muqaddami di waa Basra rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah al-Basri bokk ci fukkeelu génération bi génn àdduna 234 année ginnaaw ga Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanaa Fudayl ibn Sulaymaan te moom mooy Abu Sulaymaan an-Namiri rahimahullahu ta'ala al-Basri bokk juróom-ñetteelu génération bi génn àdduna 183 année ginnaaw ga Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathanaa Muusaa ibn Uqba te moom mooy imaamul Maghazi rahimahullah taala téere bi nga xam ne moom lañ njëkk bind ci histoire yenente bi sallallahu alayhi wasallam xare yi mu xare ak yu mel noonu moom moo ko ba pare nekk imaam ci ñoom imaam Maalik doon wax naan maam nekkoon Madinatul Munawwara imaam Maalik doon wax naan kii moom maam Muusaa ibn Uqba ci ñun imaam bu mag la rahimahullah taala te moom téere téereem la daan digle maanaam naan boo leen bëggee jàng yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan def xare yi mu daan xare ak yooyu noonu maanaam dem leen ci téere Muusaa ibn Uqba ngeen jàng ko ci moom loolu Euh, mu ne euh, qaala akhbarani euh, Kurayb maanaam moom tamit comme Qutayba biñ gisoon sànq maanaam ñoom ñaar asmaa'ul mufrada lañ leen di mooy tur boo xamante ne fu ñu ko waxee ci tiir yi hadith yi maanaam boo ko déggee rek maanaam kenn nit ki la jarul ñuy préciser kan la ndax amul keneen ku tudd ni ñoom ci biir Euh, ñi solo xadiis yi maanaam kon Kurayb muy mawla Ibn Abbaas maanaam Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi rahimahullahu taala euh, Abu Rishdin mooy daqantalam bokk ci ñetteelu génération bi génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay wa sallam te Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam moom nag jaam la bu Sayyidina Abdullah ibn Abbaas mu ne an mu jël ci Sayyidina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu maanaam xoolee Euh, taalibi Seydina Abdullah ibn Abbas ak taalibi Seydina Abdullah ibn Umar yi boo leen seetloo ñi ci gën a màgg wala ñenn ñi ci saxaaba yi soo leen seetloo mooy ñi nga seen ay jaam lañu woon ñu leen maanaam ñoo gën a màgg ñoom da leen sax parfois looloo tax ñu goreel leen maanaam yittewoo bi ñuy yittewoo diine ji ak xam-xam yu baax bi nangam ñu goreel leen ngir kontaan ci ñoom ba pare ñoom ñu nekk ay borom xoxo yu mag ba nga xamante ne sax ñoom la ñuy jiital seen kaw doom yi maanaam tey boo xoolee Naafi' masalan ah moom lañ jiital ci ma ci kaw Saalum ànd ak ne Saalum ci juróom-ñaari borom xam-xamu fiqh yi gën a mag Madina lañ bokk mais Naafi' moom la ñu jiital ci kawam te Naafi' jaam la bu ñu goree te kii moom ci boppam doomu doomu naa Abdullah ibn Umar ci boppam maanaam comme quoi ni xam-xam bi yëkkatee nit koo xamante ne maanaam ci cosaan maanaam bu buñ toppee société normale bi dañ koy wàcc mais xam-xam moo ko yëkkati maanaam nga gis loolu te lii lii tamit yii yëpp ay mbir la yu mel noonu. maanaam mu ne kon Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na qadima dëgmal la yegg si na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Makka te Makka fa taafa mu daal di tawaaf wa sa'a mu dox mu daw bayna Safa diggante Safa wal Marwa ak Marwa walam yaqrub te jegewul al-Kaaba te Kaaba bi ba'da tawaafi ginnaaw tawaafam bi haa ci moom hatta mbete raja mu dellu si min Arafa jóge Arafa maanaam ba bi mu jógee Arafa maanaam mooy bi mu jógee Arafa ba dem Muzdalifa ba dem Minan ba sànni ba ñëw ba watu ah ren bi watu ñëw bi mu ñëwee ci lay doog a def tawaaful ifaada bi maanaam ne kon yonent bi sallallahu ci aju hajjatul wadaa maanaam bi mu yegsee dugg ci def tawaaful qudum boobu mu def ba mu ca paree la jóge tawaaf ba keroog kañ tawaaful ifaada maanaam loolu moom mooy kon maanaam euh, euh, loolu yonent bi sallallahu alayhi daf kaa ngir ne day bañ bu tawaafoon ci diggante bi nit ñi dañuy foog ne lii dafa war et ku ko deful dañ laa war a ŋaññi wala yu mel mu bàyyi waaye nag tawaaf ci diggante bi comme di julli ci biir kaaba gi ñoo yem maanaam rawatina ne tawaaf sax moo gën ndax tawaaf dafa boole wër gi jaamu yàlla goo xam ne mënoo koo def feneen fu dul Makka maanaam amul feneen fooy dem ci àdduna bi ne ah comme fii di bërëb bu tedd la xaaral ñu tawaaf ko loolu mënta ne loolu benn la ba pare tawaaf boo paree dangay ngay julli ñaar rakka maanaam kon tawaaf moo gën ci ku dëkkul Makka ci ku dëkkul Makka. Euh, Euh, kon euh, hadith bi imam Bukhari euh, rahimahullahu taala fii rek la ko indi te moom rek moo ko indi ci wax xam kutubu sitta ah maanaam daf ko wéetoo rahimahullahu taala mu ne baabu man salla rak'atay tawaaf xaarijan min al masjid baabu buntu man ka nga xam ne salla dafa julli rak'atay tawaaf rak'atay ñaari rak'atay tawaaf xaarijan ci biti min al masjid ci jumaa ji maanaam loolu tamit beneen masala la ngir ne Euh, ndax maanaam euh, da ngay obligé dem ci ginnaaw euh, maqaam Ibrahima alayhi salaam wala boog mën nga koo jullee feneen fu dul foofu maanaam ci ginnaaw loolu moom lay wax nii ni maanaam loolu mën naa ne. te euh, maanaam kon obligé wu ngay buuxante wala ngay xuloo di dóorante fii ak yooyu parce que tout simplement maqaam Ibrahima foofu laa waroon a taxaw julli gaa yi taxaw nañ fa et puis te fa jógee ah il faut que maanaam xuloo ñoom jaru ko maanaam demal ba fi nga xamante ne foofu nga mën taxaw nga julli fa nga julli ba hatta da génn jumaa ji hatta da génn jàkka ji loolu garaawul maanaam loolu la lay wax nii léegi nag mu des li nga xamante ne moom mooy waral loolu maanaam moom moo koy waral. maanaam te loolu moom mooy ñàkk pexe comme ni nga xamante ne noonu lañ koy waxee maanaam loolu moom moo tax te it am na beneen masala boo xamante ne moom moo ci aju te moom lay dindi fii bi naan wa salla julli na Umar sayyidna Umar radiyallahu na mina xaram ci xaram bi maanaam mooy dafa xëy julli dafa dafa julli euh, tawaaf maanaam dafa dafa tawaaf dafa xëy julli suba bi mu jullee suba ba pare mu tawaaf bi mu tawaafee ba pare comme dafa jàpp ne ñaari rakka maanaam naafila mënuñu ko def ah ginnaaw diggante timis diggante diggante euh, tàkkusaan ak timis naka noonu diggante suba ak ba jant bi di jóg mënuñu ko def te moom dafa waroon a ñibbi Madina moo tax mu daal di génn dem ba mu génnee dem ba euh, fekk jant bi jóg na mu daal di wàcc daal di julli ñaari rakka yi nga xamante ne moom mooy pour tawaaf bi voilà maanaam mooy ne kon mën nga koo def sax ci biti xaram bi voilà ñaari rakka yooyu maanaam loolu moom mooy te loolu nag day dëgëral masabu ñan Hanafi ak Maliki rahmatullah ñoom ñu ne la même bu amee sabab mënoo koo def jamono jooju te loolu moom mooy masabu tamit maanaam te te te contraire bi mooy mazhab Shafi'i rahmatullah alayhi comme li nga xamante ne dinañ ko gis insha allahu taala ci xadis yi di ñëw tamit mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi kitaab la haddathana Abdullah ibn Yusuf sama mooy at-Tinnisi rahimahullahu taala Abu Muhammad al-Qula'i qaala akhbarana Malik mooy imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Himyari mooy imaamu daaru hijra borom ngir bi mu ne am Muhammad ibn Abdurrahman te mooy ibn Nawfal ibn Asad ibn Nawfal ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza Ka'b maanaam kon moom mooy euh, al-Asadi rahimahullahu ta'ala mooy yatimu Urwa comme nga xam ne noonu lañ ko gisee woon mu ne an Urwa mooy ibnu Zubayr ibnu Awwam an Zaynab te moom mooy doomu Sayyidna Sayyid Abu euh, Abu Salama maanaam euh, Ummu Salama ma maanaam bint Abi Salama Zaynab bint Abi Salama mooy doomu. jiit la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an ummi salama mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na shakawtu damaa jàmbat maanaam fi annahu qaala bi duñ ko bind mais danga koy wax il faut nga wax ko maanaam eh, mu ne shakawtu jàmbat naa ila rasulillah ci ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam mu ne xaa maanaam dañuy jël ci càllale googu léegi dañuy dagg foofu wax ji ñu jëlaat ci beneen càllale indi mu ne wa haddathani te nettal na ma Muhammad ibn Harb euh, te mooy ibn euh, Kharbaan an-Nashaa'i rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Waasiti moom waa Waasit rahimahullahu ta'ala Euh, moom fukk euh, génération bi la bokk euh, génn àdduna deux cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Abu Marwan Yahya ibn Abi Zakariya al-Ghassani rahimahullahu ta'ala maanaam da ko utul maanaam daal tudd tudd yëpp Abu Marwan mooy daa kantalam Yahya mooy turam ibn Abi Zak Abi Zakariya mooy baayam al al al al-Ghassani rahimahullahu ta'ala génn àdduna 188e année ginnaaw gàdd gàddaay Yonent bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag al-imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dakaa jàmm maanaam euh, donte al-imam euh, al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mi ngi di di solo li nga xamante ne moom mooy ay xadiisam imam ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala moom nee na siqa ku wóor la. maanaam kon maanaam day gis ne eh, ñu bari eh, solo lañ maanaam dëgëral lañ ko rahimahullahu ta'ala mu ne kon eh, qaala moom mu ne mu ne an Hisham mooy ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwam an Urwa ibn Zubayr ibn Awwam an ummi Salama ummul mu'minin zawjun nabi sallallahu alayhi wa sallam di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anha anna rasulullah naka dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax wa huwa te moom bi makkata ma nga makka wa araada dafa fekk mun na moon al-khuruj génn walam takun te nekkutoon ummu Salama soxna ummu Salama radiyallahu anha taafat taafoon na bil bayt ci kaaba gi wa araada te mun na moon al-khuruj génn fa qaala mu wax laa ñeen ko rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam iza uqimat rek salaatu subhi julli suba fa tuufi na nga tawaaf ala ci sa kaw euh, gëllën wan naa su fekk nit ñi salloona ñu ngi julli nee na fa faalat mu def zalika loola falam tu salli waaye julliwul xattaa mbéta xarajat mu génn maanaam mooy ne yent moom daf feebaroon moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa ko maanaam ñoom dañu bëggoon a dem comme mooy bi ñu ñëwee bi ñu bi mu yegsee moom fekk tawaafagul woon tawaaful ifaada bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko léegi nag da nga koy def moo tax tawaaful ifaada bi mën nga koo def ba pare yéene wàlla ci biir tawaaful wadaa parce que objectif bu tawaaful wadaa lenn moom mooy nga mujjee koo def dem comme bi maanaam comme ni nga xamante ne objectif bu euh, euh, boo jàppoo ba pare nga maanaam objectif bi mooy rek bi bu mu te bu jeex maanaam boo jàppoo teg ci julli rek loolu bi moo tax mën ngaa julli ko ci biir maanaam objectif bi la ñuy xool moo tax comme ni euh, boo objectif bi julli ñaari rakkaa yi nuyoo jàkka ji lii lan mooy objectif bi moom mooy bu ma jullee ñaari rakkaa maanaam ma julli bu ma duggisee ma julli ñaari rakkaa maanaam maanaam balaa maa toog naa julli loolu mooy objectif bi comme que ñëw naa fekk ñu julli nag maanaam ma duggalaale ci yéene boobu loolu moom moo tax objectif boobu mën a am mais tey masalan munuma ñëw masalan julli ñaari rakkaa euh, fajar yi maanaam ñaari rakkaa fajar yi nga xam ne dañoo bëgg mu wuute lo mu wuute nekk lu génn yeneen ñaari rakkay suba yi maanaam ma ñëw ne comme ñu ngi julli suba léegi dama yéene wala julli fajar ci biir mënta ne loolu du mën a ne lu tax parce que ñaar raakaay fajar ñaar raakaay yu ñu yu ñu bëgg nga def ko la indépendamment ak ñaar raakaay suba yi maanaam loolu tax tamit yi indiraaju ni yoboo maanaam di dugal yéene ci biir leneen faw mu am daan ay sart maanaam mënoo ko def ci lu ne lii tamit noonu la maanaam tawaaful wadaa mën ko yéene wala dugal ko ci biir tawaaful ifaada maanaam ngir objectif bi loolu rek la war waaye euh, dégg nga maanaam mais boobu mënoo ñëw ne dama def tawaaful wadaa masalan laay def ba pare yéene tawaaful ifaada ci biir loolu mënta ne ngir ne farata mënoo yéene na di def naafila ba pare bëgg a dugalaale farata bi ci biir naafila bi déedéet contraire bi moo mën a def mooy di yéene naafila dugal ko ci biir farata loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li euh, jàppandi wallahu a'lam li tax euh, imaam al-Bukhari Euh, rahimahullahu taala indi ko fii moom mooy ne ba ñu paree julli gi dañoo dem maanaam dañoo dem te euh, sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha julliwul fan ci biir ci biir juma bi loolu la moo tax muy mu indi euh, xadis bi ci bunt bi xadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro quatre cent soixante-quatre ci fa buntu bi ci kitaabu salaat ñu naan baabul Euh, idxaalul ba'ir fil masjid maanaam dugal ak gëléem ci biir jàkka ji maanaam buntu boobu ci la ci la indi woon xadis bi naka noonu gisoon nañ ko euh, ci jotaay yi weesu xadis numéro 1619 dina ko indiwaat xadis numéro 1633 ci kitaabul xajj euh, feneen fi mu koy indee mooy xadis numéro 4853 ci kitaabu tafsir ci tafsir suuratu Tuur mooy mu wax ne ginnaaw ba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàng suuratu Tuur maanaam ndax julli fajar googu julli suba googu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam suuratu Tuur la. la jàng naka noonu xadis eh, imam Muslim rahimahullahu ta'ala nak xadis numéro 1276 imam Abu Dawud nak xadis numéro 1882 imam An-Nasa'i nak xadis numéro 2925 ak 2926 ak 2927 imam Ibn Maaja na ko xadis numéro 2961 imaamu Maalik nga xam ne moom lañ jëlee ci moom ba eh, xadis bi ci kaw indi na ko xadis numéro 1084 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 26445 ak 26714 kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom def imam At-Tirmidhi rahimahullahu al-jamii' mu ne baabu man salla rak'atay tawaaf xalfal maqaam maanaam buntu baabu buntu man ki nga xam ne salla dafay julli rak'atay tawaaf ñaari rak'atay tawaaf xalfal maqaam ci ginnaaw maqaam Ibrahima maanaam ngir ne foofu lañ ko war a jullee maanaam ci cosaan loolu moom moo tax mu indi ko maanaam di wax ne dafa njëkk indi bële ngir ne nit ñi lu ci bëri surtout bu dee période aj la wala période boo xam ne nit ñi dañu ñëw comme koor yi wala yu mel ñi umra Euh, dañuy buuxante kon mën nga koo julli ba xattaa ci ginnaaw jom jàkka ji wala boog soo amee ngant nga julli ko xattaa ci ginnaaw jumaa ji ci ci ginnaaw ci biti waaye nag amma li nga xamante ne moom mooy lii cosaan mooy nga julli ko ci biir maqaam Ibrahima loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li gën moo tax mu daal di koy waxee noonu moom moom mu daal di indi buntu bi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi wal kitaab li haddathanaa Adam te moom mooy ibnu Abi Iyaas rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathanaa Shu'ba mooy al imaam ibnu ah, Hajjaj euh, Shu'ba tam moom euh, Hajjaj euh, al as alawtaki al asbi al wasiti thumma al basri rahimahullah ta'ala Abu Bistam okay mooy dàqatam Abu Bistam al basri mu ne an qaala haddathana Amr ibn Dinar mooy al makki gisoon nañ ko léegi mu ne qaala sami'tu dégg naa ibnu omar muy sayyidna abdullah ibn omar ibn xattaab radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu muy wax ne xadima ñëw na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa taaf mu daal tawaaf bil bayti ci kaaba gi néeg bi sab ak juróom-ñaari yoon wa mu daal di julli xalfal maqaami ci ginnaaw maqaam ibrahima ah alayhi salaam rak'atayn ñaari rak'a maanaam maqaam ibrahima nag dafa susuur kaaba gi avant maanaam sayyidna omar radiyallahu anhu moo ko déplacé teg ko fii mu nekk nii jamono ji maanaam mais si sinon ci kaaba gi la susuur waaye bu ñu gisee ne après nit ñi dañuy rek rek noonu mbir mi day buuxante bi day bëri mu daal di koy toxal gën koo sori ah, euh, kon wasalla mu daal di julli kon xalfal maqaam ginnaaw maqaam ñaar rakka maanaam rakka yooyu nag sopp nañ ci ñu jàng ci euh, ci rakka bu njëkk bi sóoratul maanaam ginnaaw Faatiha qul yaa ayyuhal kaafiruuna ñaareelu rakka bi ginnaaw Faatiha sóoratul Ikhlaas qul huwallaahu ahad maanaam yooyu mooy yi nga xamante ne moom lañ gën a sopp ci ku ko jàng ngir sax gi mu sax ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su ma topp nag mu daal di génn ila safa waaye maam loolu jàng nag na waaye lii daa gën su ma topp nag xaraja mu génn ila safa ci safa wa qad fekk nag qaala wax na allah bur yàlla taala ji kay de laqad gin neen dëgg na lakum ñeen leen fii rasulillahi ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam uswatun hasana maanaam kon lii gis nañ ne gisoon nañ ci hadith yi jiitu léegi nii nee ne li taxoon mu wax ko mooy dañ ko laajoon voilà moom maanaam kon xadis bi euh, euh, bii tamit xadis bi dañuy gis ne ci rubaayatul imaam Buxaari la bokk rahimahullah maanaam ñeenti nit rek ñoo dox diggante imaam Buxaari ak ñeenti bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam ci xadis boobu kon gisoon nañ ko ne gisoon nañ xadis numéro trois cent quatre-vingt-quatorze mille six cent vingt-trois dañ ko gisaat insha Allah taala mille six cent quarante-cinq mille six 1767 ak 1793 te gisoon nañu hadith bu ashaabu kutubu sitta ñu solo nañ ko moom des al imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' mu ne baabu tawaaf ba'da subh wal asr maanaam baabu buntu at-tawaaf di tawaaf ba'da subh ginnaaw suba wal asr ak takkusaan maanaam xam nañ ne julli maanaam euh, julli ñaari rakka ginnaaw maanaam dafa am euh, naafila maanaam mooy mutlaqu tatawwu maanaam di julli julli boo xam ne julli coobare woo la maanaam boobu moom dañ koy tere maanaam dañ koo sib ci diggante tàkku maanaam boo jullee tàkkusaan ba balaa jant bi di maanaam ba ba ba ba timis naka ci jant bi bi muy soog boobu moom dafa xaraam maanaam boobu day xaraam maanaam dañ koo sib sibeel gi day gën a tar ci période bi jant bi di soo naka noonu diggante tàkk diggante suba boo jullee suba ba pare. ba ba jant bi di jóg maanaam boobu tamit dañ koo sib waaye moment bi jant bi di soo moom dafa xaram nga def ko ndax lan ñaari yooyu ndax ñaari jamono yooyu lu yéeféer yi daan la daan jaamu seen xërëm yi maanaam daan jaamu jant bi ñi daan jaamu jant bi moment bi mu daan jóg am ñi moom daan so lañ ko daan jaamu moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam firée wax jooju ci ne maanaam ne day so te day yëg day day day day day day jóg ci ñaar diggante ñaari biir seytaane kon yow bul juddoo mënoo julli ci jamono jooju julli soo warewul waaye bu dee jullee ko woon tàkkusaan da nga koy julli de jamono jooju maanaam bu dee jullee ko ba jamono jooju da ngay julli waaye naafila lañ ciy tere loolu kon euh, maanaam lool da lay wan ne maanaam c'est pas parce que mbir mi ci tasaan mën na ne jaamu yàlla rek kenn am nga droit ko parce que bu doon lool la est euh, que voilà sa xel nekkul ci ne yéefiri boobu maanaam yéefiri bokkuñu objectif nangam kon dinaa ko def déedéet yéen bi saa ne dafa xaraam parce que lu tax parce que moment boobu yow ak yéeféeri da ngeen di nuroo lu ngeen di def maanaam kon loolu ah, kon léegi mu ne am na tamit beneen jamono mooy jamono ci jant bi nekk ci diggu njolloor loolu ba mu des jullit tàkkusaan julli ba mu des période àjjuma ngir ne àjjuma te maanaam te gisoon nañu masala yooyu yëpp ah, ci biñ tollal ci kitaabu salaa ak ci wàllu naafila yi mais léegi nag bu dee tawaaf la dañ moom nag léegi problème moom mooy terminu tawaaf bi waaye ñaar rakkaay yu ginnaaw tawaaf bi nag lan mooy àtteem loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah euh, indi euh, hadith bi maanaam indi indi bunt bi maanaam nose ko ngir leeral ne ñaar rakkaay tawaaf bi maanaam comme que loolu su amee euh, masalan fuqaha Maliki yi ak Hanafi rahmatullah dañ naan la bu boobaa da ngay bàyyi ba après nga doogu julli ñaar rakkaay tawaaf comme xadiis yi comme que dañoo wuute te moom ci xulafaa ur-raashiduna yi la bokk te maanaam bu boobaa dafa bokk ci ni ñuy nootalee masala mooy su fekkente ne kenn ku ci nekk da ngay indi say dalil te biir dalil yi maanaam bu ñu jëlee rek al xadiis yi ak texte alxuraan yi ñu am lu ñu nootalee waxu kii ci kaw waxu fee dañuy xool waxu xulafaa ur-raashiduna radiyallahu anhum wala seeni jëf xulafaa raashidun ndax lan moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ni sama ginnaaw da ngeen topp sama sunna ak sunnay xulafaa raashidun maanaam loolu moom moo tax ñoom seen sunna nekk loo xamante ne day nootal maanaam ci masala maanaam lool moom moo tax kon ñoom noonu la ñu gisee am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Shafi'i Hanabila rahmatullah alayhim ñoom euh, ñoom problème boobu ñoom ñoom amuñu ko ñoom dañ naan parce que bu fekkente ne julli janaasa la maanaam maanaam moment boobu tamit xanaa bi xanaa bi lay rahmatullah dañ koy bañ su fekkente ne da ngaa tawaaf noonu tawaafu coobare wu noonu kese Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom ñoo ci amul problème parce que Shafi'i ñoom maadaama yaa ngi ci kaaba gi heure bu la neexee guddi bëccëg jant baa ngi jóg ak jant bi jógul jullil nu mu la neexee xattaa ba tawaafoo sax jullil laal ba mu neex la parce que foofu kaaba gi la voilà ñoom kaaba gi ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ñi doon jël caa caa caabi ji mu ne leen mu ne leen euh, laa tamna'u ahadan an yusalli fil kaabati wala boog xawlal kaaba fil masjidi fil masjidi fii ayyi waqtin sha'a min awqaatil layli wan nahaar eh danañ jox caabi ji caabi kaaba gi ba pare ne leen nag bu leen tere kenn mu julli fi waxtu wu ko neex nag ci guddi ak bëccëg ñoom nag wax jooju dañ koo jël ci zaahiru wax ji maanaam ni mu apparent bi rek ne heure bu la neex kaaba gi moo tedd moo tax maanaam moom ré règle yeneen yi feneen la mais kaaba gi bokku ci. maanaam loolu tax Shafi'i rahmatullah ñoom amuñu problème boobu noonu Hanabila rahmatullah alayhim ñoom nag dañ ne no salaatul janaasa quand dañ ko ciy génne maanaam julli néew boo ñu waree julli julli néew quand même ko def boobu mais ñeneen dañ ñu koy def boo waree julli julli néew da xaar ba waxtu yooyu weesu nga julli julli néew. dégg nga mu ne wa kaana nekkoon ne Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yusalli doon julli rakkatay tawaaf ñaari rakkatay tawaaf maa lam tatlu ash-shams jant bi dugub. maanaam kon nga gis ne imaamul Buxaari li muy dëgëral mooy wax ñan Hanafi ak Maliki yi rahmatullah ñoom loolu la dëgëral mu ne wa taafa Umar Seydina Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu moom tawaaf la ba'da subh ginnaaw suba farati ba mu daal di war maanaam war ci kaw war waayam maanaam tukki waayam hatta mbéyte salla mu julli ak rakatay ni ñaar rakaay bi fii tuwa te fii tuwa ah maanaam bi génn xaram ne daal di jullee loolu tamit day dëgëral nekk naa lépp day dëgëral waxu Hanafi ak Maliki rahmatullah mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab al al Hasan ibn Umar te moom mooy ibn al Jurmi rahimahullahu ta'ala muy al Basri rahimahullahu ta'ala moom euh, ci fukkeelu génération yi la bokkoon nekkoon na rey ak bulx euh, euh, jël maanaam bulx nekkoon na mi ngi naan deux cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ci Basra Euh, moom mu ne qaala haddathana Yazid ibn Zuray' mooy Rayhanatul Basra rahimahullah moom gisoon nañ ko euh, an Habib te mooy al-Muallim Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala maam moom euh, rahimahullahu ta'ala maam dañ koy tuddee Habibul Muallim maanaam mooy jàngalekat bu mag boobu rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 130 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Basra an Ata muy ibn Abi Rabah muy imaamu waa Makka rahimahullahu ta'ala moom mu ne an Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam an Aisha de ummul mu'minin radiyallahu ta'ala maam kon dinañ gis ne ñi ci kaw waa Basra lañ ñi ci suuf waa Makka ak waa Madina radiyallahu ta'ala mu ne an na naasan na dafa am ay nit ñoo xam ne tawaafu dañoo tawaaf maam soxna Aisha radiyallahu anha mu ne dafa am nit ñoo xam ne dañoo tawaaf bil bayt ci Kaaba bi maanaam néeg bu yàlla bi baada salaati suba ginnaaw jullit suba su ma topp nag qa'adu ñu toog ilal muzakkiri ci ci waaraatekat bi mooy nga xam ne day voilà ñuy wër di waaraate maanaam day toog noonu ci kaaba gi di waaraate wala jox ay leçon maanaam ñoom ñu dem toog di ko déglu xattaa ba te iza talaa bi jant bi bi muy soog bi muy fenk ash-shams jant bi qaamu ñu julli sallu dañuy julli fa qaalat soxna Aisha radiyallahu anha soxna qaalat mu wax Aisha um muy soxna Aisha radiyallahu anha ne qa'adu ñoom de jekki nañu maanaam toog nañ xattaa mbéta isa kanat ba mu nekk ak saa ak waxtu allati bi nga xam ne tukrahu dañ ciy sib maanaam si biiru xaraam lay dekk maanaam ndax baax dañoo sib nangam ci alquran ak ci sunna ak ci waxu ñu njëkk ñi léeg-léeg maanaam tekkiwul fuqaha yi li ñuy wax sib maanaam day day tekki léeg-léeg daf xaraam comme li alquran wax ci suratul isra yi mu wax yëpp yëpp te te yu xaraam lañ yëpp yu xaraam lañ ba pare ne kullu ulaika kaana inda allah kaana sayyi'u inda allah wala ci beneen jàngeen kaana sayyi'atan inda Allahi makruha maanaam lii lépp ay maanaam lu bon la loo xamante ne fa yàlla dañ koo sib maanaam ànd ak ne tudd na ci ay rey bi tudd na ci bokkaal tudd na ci jël alalu njëriñ tudd na ci yooyu yëpp ah tudd na ci naan sàngara tudd na ci njaaloo yooyu yëpp mu tudd ko ba pare ne yii yëpp dañ lu ñu sib la ca yàlla maanaam lu xaraam la lay tekk maanaam loolu moom moo tax euh, buñ naan par exemple yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ko li mu ne ah, loolu de sib nañ ko wala bokk euh, alquran wala bokk euh, saxaaba sàngam nee na nangam dañ kaa sib loolu tegtalewul xatta ba ci taabi ak taabi taabi tegtalewul ne dañ dafa lan maanaam sibil gi ñuy wax léegi nii la maanaam buñ naan nangam dañ kaa sib ak daa xaram maanaam mooy ne dañ kaa sib mooy tere nañ ko waaye tere la goo xam ne teguñ ci feddale ko maanaam ci anam goo xam ne boo ko doo am bàkkaar waaye soo ko te yàlla tax da nga am loolu lay tekk maanaam kon nag mu ne ba nga waxtu bi nga xam ne tukk tukrahu dañ cee sib maanaam li mu teg mooy da cee xaram fii haa ci moom as-salaatu julli xaamu ñu dugg sallu dañu xam ne mooy ne borom moom xam su gisee loo xamante ne dañ kaa war a dañ kaa war a ŋàññe da war a ŋàññe maanaam comme li soxna Aysa maanaam na ni ñoom ñi ngi jamono jooju ñu doog a jóg mu daal di ŋàññe loolu mais al ñii de liñ def baaxul voilà maanaam kon euh, li muy tekki nag li muy tekki kon moom mooy ne soit dañ ko war a def jamono jiñ ko sibe wala boog ñu bàyyi ba ginnaaw bi ñu génn maanaam comme Seydina Omar def te loolu moom mooy ñu gën a fedd ko wallahu a'lam xadis bii nii imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko xadis numéro 833 ñaareel imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 570 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 24460 24931 25639 ak 26000